yéeg si nga ci boîte vocale ki may woo du kenn ku dul seer seer rek laay woo seer ku jëmbee nga asalaamaaleykum mbokki soppay la baax ñu ngi leen di wax di leen ziare di leen jaajëfal di leen jégalu nag ci géej bi ndaxte micro caché suñu premier numéro ñu ngi koy defoon ak nga xam ne mooy soxna faatu mbay ñëw woo ko ci lu mu xamul di ko jéem a tooñ ngir daal mu jéem a rëcc la wax leneen li nga xam ne bëgg ko woon wax wala ñu xool jikkoom rek moom nu muy demee ak rek taxawaayam ci wàllu groupe bi mais keroog kontaan nañ trop ci soxna Fatou Mbaye moo doon suñ premier numéro ab essai woon rek ñu toog benn diir xam nga ne gannaaw du micro cachet lay doon soo koy def lu bari dalay nit ñi dañuy naan mais da ngay ni ba gars yi fàtte ko rek nga dugg fenn tey nag loolu moo tax ma ñëw contacté ki nga xam ne mooy Sayar Sayar Khoudia Mbengue nag <coughs> mi ngi nekk fii ci yëmbal nord quartier Darou Salam 5 woo naa ko contacté ko jëm ko grillé. ngir rek gëm ko merloo mi ànd nag dal ba tontu na ma ci tontu yi nga xam ne yu rafet la maa ngi koy sant nag di ko gërëm kon mbokk yi ñu ànd rek seen deuxième numéro micro caché ak ki nga xam ne mooy Saer Khoudia Mbengue ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm kon ñu déglu waxtaan wi nga xam ne moom la seq ak ki nga xam ne mooy Abdou Guèye ci seen deuxième numéro micro caché. allo. lan. waaw. Ciss laa waxal lii mooy lan. léegi. ana ko kay ma la waxoon bi. kan la. cocaïne bu ma la waxoon bi ba léegi gisuguma ko looy xaar. yow la kan ba pare. nice man. nice man ah. ça va. da jaawale dégg nga. non non jaawluwuma dafa ndànk dafa ndànk hmm, jaawale woo. de cocaïne bi laal baax foo ko def. waxal sa soxla kon. yow laa waxal de. da jaawale de. <laughs> wala ngay tooñ rek. instant bi foo nekk nii. foo nekk yow. Diourbel. Diourbel. Mm-hmm. moo tax da jaawale. non non juum juum ma xam naa fi nga nekk bu baax a baax. maa ngi Casamance. Casamance. waaw. est-ce que kon ma. da jaawale nga naan juum. waaw ah, yow da baax nga dama juum dama juum kon maa ngi jégalu allo. allo waaw. waa góor gi tur bi la sax. yow kay laay laaj sa tur. sama tur dëgg-dëgg Ousmane nan koy wax Ousmane. man Paate ah. Paate Paate. ah man dama dëkk di def yi nga xam ne dafa jaaduwul quoi. xam naa ne diine bëggu ko lislaam bëgg ko. waaw kon nga ba ko dégg naa. waaw loolu laa bëggoon nag ku ma si jàppale ku may def ba mu dañ quoi bu ma bàyyi ko. ma def ban denc nga ba ko rek wala maanaam nga bokk rek wala bu nga jàppee ngay def lu bon. waaw waaw bë bëgg naa ko bay mi dama bëggoon am conseil pour daal def ni nga xam ne ñu baax ñi na nga koy def man nan lay def ba bam dañ quoi dama sonn. bu baax ñi de li ñuy def mooy. su hmm. julli jotee. Hmm. ñu julli jàpp. Hmm. julli juróom yi yàlla santaane. nga di ko def. nga bàyyi ay sereen. ku baax loolu lay bëgg naa ko de jàpp jàppale ma si doole may ñaan. jàppale si kay mooy nga def loolu rek boo saxoo julli rek. bu hmm. noddee nga dem fa jàkka ja. Hmm. julli ji. Hmm. ñaan yàlla bàyyi li nga rëcc rëcc yàlla amul lu mënta jéggale. waaw lu mënta jéggale amul. waaw léegi. daf ñoo bind rek pour ñu ñu di ko tooñ. waaye nee na bu ngeen ma jéggaloo ma jéggal leen. dëgg la dëgg la. waaw dafa bind nit ak jinne pour ñu di ko tooñ. dëgg la waaye ñu jéggal mu di leen di jéggal. dëgg la dëgg la mais léegi. waaw. waaw pour lu may faral di déglu comme ay bokk ci ay yenn saa yi waxtaan wala nan lay def ba génn ci. waxtaan yi lan. ay waxtaan bokk ci yenn waxtaan pour mën a déglu mbir yi ni muy demee ndax man dama sonn quoi. ah. boo soonee de xanaa waxtaan moom foo dégg ñuy waaraate rek nga dem toog. fu mel ni fan. télé rajo yi wala nga jàpp Ira Ndaw. allo Pathé. waaw. maa ngi jéglu daa da daa dagoon. waaw waaye léegi nga ne ma déglu ma kan. Iran Ndaw waaw waaw ak kan. na kay. Hmm. ma jàppale ma si dellu waaraate di teg yàlla bëri na. waaw mu limee damay mais mënuma bokk ay groupe Facebook wala ay imo yu mel ne amul benn groupe bu mën a bokk rek pour mën a see génn. groupe Facebook ah man de wax dëgg yàlla aw ma ci benn. Hmm. waaw. ban groupe nga am kon. man aw ma groupe. Hmm, ok ok man ay groupe yooyu du ma ci bokk. bokkoo ci WhatsApp bokkoo ci benn groupe. Hmm, amul. laa yor lu ma soxla ci laa woote ci yàlla. man de am na groupe yoo xam ne dañuy waxtaanee wàllu diine man bëgg naa ci bokk xaw ma yan groupe la. ah man de wax dëgg yàlla yooyu xaw ma ne am na am na yu ma dégg gars yi di wax rek waaye man yooyu man téléphone yi ma yor du def loolu. waaw bo boole boole ma ci boole ma ci bu mu mënoon doon rek boole ma ci jël sama numéro pour nga mën ma cee boole ndax bëgg naa déglu waxtaan de jamono ji moom dama bëgg soppeeku. Ah, man nag wax dëgg yàlla yooyu dama ci kii bëriwul li ma ciy gëstu bëriwul man yooyu man li ma ci xam bëriwul. Hmm. ma daal téléphone bu ndaw laa yor. Hmm. téléphone bu tuuti. waaw hmm. ah, wuyoo woot wuyoo woote rek la man. waaw te amoo yéene dugal sa benn mbokkam julli rek si benn groupe boo bokk rek jàpp ci rek instant yi man de moom dama doy waar dama dama dafa doy waar quoi mbir mi jaaxal na ma. Hmm? man aw ma groupe li ma la wax ci bu fekkee ne da yàlla yomb na. Hmm. waaw. Hmm. am na amu fan nga fan ban dëkk nga waaw. Jurbel jàngkat yi na fa doo dem ñu jàngal ci diini. waaw Jurbel. waaye ki ngay wóolu ki ki allo. gi. waaw. ah dégg naa sa wax garaaw garaawul nga ne Diourbel am na ñuy jàng ñu fi nekk pour ñu mën a jàngal. waaw hmm? waaw. Ah, maa ngi maa ngi jégalu damaa bëggoon nga jàppale ma rek mais amul solo quoi gannaaw wax na ma loolu en tout naa sa conseil yi dégg nga. waaw waaw. waa Seyer. waaw. waaw man su ma bëggoon dugg ci groupe bi kon du ma bokk man su ma bëggoon dugg ci groupe soppe daa baax kon man du ma bokk. yow mii. Hmm. ah léegi lu tax nag lu nga bañ ma dugal nag. mais su ma leeral <laughs> rek doo dugal ci groupe bi. xam nga

Abdou Gueye Abdou Gueye gërëm sa bu daa baax. ah Abdou Gueye ah Abdou Gueye bii ah. <laughs> a naan benn numéro euh, micro di mooy sama deuxième numéro nag dégg nga. ah. yow yow yow laa jël bëggoon a am. Hmm. waaw mais nag enregistré naa appel bi dinaa ko dugal ci groupe bi incha allah fii ak ngoon. waaw baax na. <laughs> jë jërëjëf kontaan naa bu baax. waaw baax na. ban conseil jox ñu nekk si groupe bi li nga xam ne bëgg na nga ci yokk wala ñu wàññi ko si groupe bi. fekk da nga euh, fekk may préparé nii sax. Mhm. woo sama benn maa ngi jégalu kon. non lu moom leer la dëgg la dëgg la. mënu maa tëb rek wax ma wax la maay kan. waaw dëgg la dëgg bu baax bu baax. Ah. ma sànni la ma man kay dama dama rek loon sax nga saaga ma mais yàlla <laughs> jë jërëjëf. Uh-huh. ñëw na ok waaw dëgg la dëgg la kontaan naa bu baax. jërëjëf. <coughs> sëñ Sayer naka ah, sant nañ la gërëm nañ la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci waxtaan bi nga xam ne am nañ ko ak yow yaakaar naa ne mbokk jëlit yi lay déglu kontaan nañ ci yow. ndaxte waxtaan wi rafet na sell na te ànd nga ak daal tamit eh, ba génnoo fa kàddu gu bon ni ñuy la xeebe wala di la bu foog génnoon tamit noonu laa koy dugalee ndaxte nag ñi jéem a xool ñi ngi nekk si groupe bi ñooy ñaan ëllëg ñi a contrôlé wu bu ñu waxtaan ci téléphone wala rek lu ni mel ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi jëfal ñëpp di leen jox dig daje ba yeneen jëmmi jamono ak seen beneen mbokk taalibe ci beneen rubrique micro caché jaa ngeen jëf